di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di mbokkaale mbokkale gi mu mbokkale diggante almuhaajiruuna wal ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum uh, ñu ngi woon ba léegi ci waxu imaam ibn isxaaq rahimahullah mi ñuy siteel ñi nga xam ne ay jotaayi ngi ñu yànd ak moom ñi nga xam ne ñoom la jot ci xam-xam këne ñoom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dalee na boolewoon woon defoon leen ay mbokk ci jataay bii weesu ñu ngi woon fi muy waxe ne wa zubayru bnu al-awwaami wa salamatu bnu salaama ibni waqshin axu bani abdil ashhali axaway wa yuqaalu bali zubair wa abdullahi bnu mas'ud xaliifu bani zuhra axaway kon foofu lañ yemoon moom lañ gisoon bi passé imaam ibn isxaaq raximahullahu taala mu ne wa zubair bn al awaam di sayiduna zubair bn al awaam moom ak salamatu bn salaamati bn waqshin radiyallahu anhuma nekk mbokk waa bani abdil ashhal moom salama mu ne axaway ni ñu def leen ñaari mbokk ci jataay bi weesu nag ñoom ñaar lañ doon def seen tarjuma walillahi alhamdu wal minna muy sayyiduna zubayr ak seydina salamat ibn salaama ibni waqshin radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne woon wa yuqaalu imaam ibn Isaaq rahimahullah mu ne nee nañu na nag am na nag ñu ne bal li am ba des mooy az-Zubayr wa Abdullah ibn Mas'ud ñi ñi mbokkale woon mbokkale woon mooy du diggante Seydina az ak Salama waaye digganteem moom az-Zubayr al-Awwaam ak Abdullah ibn mas'udin ibni ummi abdin radiallahu taala an il jamii nekkoon aliyewu waa zuhra mu defoon leen ay mbokk waxoon nañ ne wax ju mujj ji mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër eh, te defoon nañ taxriij bi waxoon nañ ne imaam alxaakim kene imaam ibn zubayr ak imaam ibn mas'ud lañ boole woon defi mbokk loolu imaam alxaakim soloo na ko ci al mustadrak Euh, daal koy wéral imaam az-Zahabi rahmatullah alayhima daal di ànd ak moom ci wéral googu na ko noonu imaam al-Haythami andi na ko ci al-Majma euh, mu ne imaam at-Tabarani de solo na ko ci al ak al te góor ñu nekk ci càllale al-Awsat di téere boo siqaat ñu dëgër lañu na ko noonu imaam al-Hafiz ibn Hajar raximahullah ci alfatx dane rawaahu abdilbar bi isnaadin jayyid dane moom wax jii diggante az zubayr al awaam ak abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma lañ boole woon defoo ni mbokk mu ne lool de imaam ibn abdilbar andalusi raxmatullah ala al jamii soloo na ko ci tàlla euh, la goo xam ne gu bon la gu baax la kon nag foofu lañ yemoon tey ñu war a continuer ba léegi ci waxu imaam ibn isxaaq alayhi rahmatullah mu ñuy tuddal ñeneen ñoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dalee na boole d'après moom li li ñu ko tuddal defoon nañu gis nga au fur et ñu ngi def defoon nañ taxrir yu général waxam ji këna da koo solo bi duuni sanadin sa càll la waaye wax yi muy wax bu ci nekk ñu ngi def ay e, li nga xam ne mooy taxrij bi walillahil hamdu wal kon imaam ibn Isxaaq mu ne wa Usmaan ibn Affaan wa Aws ibn Saabit ibnil Munzir axu Bani Najjaar axawayn mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boole mu ne wa Usmaan ibnu Affaan di xalifatu rachid althalith sayiduna usman ibn affan moom kat ak aws ibn thaabit ñoom ibnul mundir ñoom ñaar lañ boole woon te aws mi ibn thaabit di mbokk axu bani najjaar di mbokki waa an mooy waa banu najjaar mu ne ñoom la boole woon def leen axaway ni ñu nekk ñi nga xam ne ñooy ay mbokk euh, seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu wa arda waxoon nañu bu yàgg ke ne tarjamaam insha allah dañuy bàyyi ba ghazwatu Tabuk euh, jamono ji nga xam ne ci la yonent bi alayhi salatu wasalaam di digal ngir xeex bu metti boobu moom mu waajal arme bi tout entière bu boobaa insha allah bu ñu fa àggee ñu def tarjama sayyidina Usman al-Mi'ta radiyallahu ta'ala anhu wa arda mi nga xam ne lu ma sa tegu ci loxo bi mu jox kon moom du ñu def tarjamaam léegi insha mu nekk ci tegu moom ak kan mu ne wa Aws ibn Thabit ibn al axoo bani najjaar di aws di doomi saabit ibn al munzir mbokk waa bani najjaar axawayni mu def leen ñaari mbokk kon moom mii lañuy def tarjamaam insha allah dóor a ci li ci des mu ngi tuddoon aws ibn saabit ibn al munzir haramin aws la tuddoon di doomu ku ñuy wax saabit saabit di doomi ku ñuy wax almunzir almunzir di doomi ku ñuy wax xaraam moom seydinaa aws mi radiyallahu anhu mbokk seydinaa xasaan la di xasaan ibn saabit ibn almunzir ibn xaraam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma di poète bokk ci poète yu magu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina Hassan ibn Thabitin radiyallahu taala anhu wa arda moo gën a siiw moo tax ñu naan la mbokk Aws mi frère Hassan ibn Thabit la euh, waaw nañ ci ay mbiram mas nañ ko fi tudd bi nga xam ne ci la doon def ay poème dinañ gis tarjamaam insha allah moom Seydina Hassan eh, ci jàkkaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan leen naan ko songu leen wa ma'aka ruuxul qudus <clears throat> songu leen Jibril la ngi ànd ak yow di la jàppale ci ñoom kuffaaru Quraysh ni ndax waxoon na ne gis nga poème yii nii ñuy def contre yéeféer yi moo gën a metti xeej buñ leen jam waaw su communication ni mu amee solo moom Seydina Hassan ibn Thabit eh, loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax wujuhum wa ruuxul qudus ma'ak songu leen ñoom kuffaaru Quraysheen Qurayshi yi yéeféru ak noonu l'islam yi Seydina Jibril mu ngi lay épaule bi la jàpp kii nag Aws mi frère am la woon eh, moom Seydina Aws ibn Saabit moo juróon tamit saxaaba bu siiw muy Shaddaad ibn Aws Seydina Shaddaad ibn Aws moo gën a siiw bàyyi euh, moom ku siiw la incha allah tamit dinañ ko gis incha allah moom Aws bii moo nekkoon baayam di Shaddaad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi Aws ibn Saabit moom nag Seydina Aws su fekke woon na Aqaba bu mujj bi di yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dajeek waa Lamsaar fële ca Aqabatu Mina ca Mina moom fekke woon na ko moom Aws ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye fekke na xeex xu Badar fekke woon na ko fekke woon na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu Badrin moom Seydina Aws ibnul mundir radiyallahu taala anhu wa arda na ko noonu ah, moom seydina aws ibn thabit bokk na ci xare yi nga xam ne moom la fekke muy Uhud muy xeex bi ci tegu Uhud fekke na ko Euh, li gën a dëgër mooy bi mu fekkee Uhud foofu lañu ko faate fa la génne àddina keroog ci ghazwatu Uhud euh, entre jullit ñi ak kuffaaru Qurayshin yi alayhim min allahi ma yastaxiqun am na nag ñeneen ñu ne noonoo euh, du foofu lañu ko faate du Uhud lañ ko faate waaye ñu ko faate moom dund na fekke na xandak fekke xaybar fekke xeexu yonent bi aleyhi salaatu yépp dund na sax ba xilaafa seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu lool imaam al moo ko wax waaye imaam al-Haafiz Hajar ci al-Isaaba dane wax ju njëkk ji wal awwalu asbat wax ju njëkk ji ne moom Aws ibn al bi Aws ibn Saabit ibn al-Munzir Haram radiyallahu mu génn àddina jamonoy Uhud mu ne loolu mooy li gën sax mooy li gën a dëgër ndax Seydina Hassan ibn ci euh, da ko martial mooy euh, li poème yi ñuy defar ku génn àddina di ci wax ay ak njàmbaaram ak mbaaxam ak yooyu di wane ñàkk koo ñàkk être bu cher boobu mooy li nga xam ne imaam frère bi di Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu da ko martial ci xasida goo xam ne gu sax la te boo demee ci diiwaanu Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu nga fa li muy wax moom Seydina Hassan naan wa minna qatilu shi'bi Aws ibn Thabitin shahidan wa asna dhikra minhu al-mashahidu mu naan wa minna bokk na ci ñun xatiilu shi'bi Aws ibn Thabit ci ñun la bokk fekk muy tagg seen bopp ñoom lansaar yi mu ne te ci ñun la bokk xatiilu euh, shi'bi ci nga xam ne ci xurwa foofu lañ ko rey woon muy ca Uhud di kan mu ne aw ibn Thabit bañ koy rey mu ngi nekk shahid di martyr kon li gën dëgër mooy ne moom comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax yàlla këne moom mu ngi génn àddina moom sayyiduna uh, uh, Aws ibn Thabit radiyallahu taala anhu ibn al ibn Haram foofu la ca Uhud uh, wallahu taala alam loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mu génn àddina keroog ci ghazwatu Uhud kon radiyallahu taala anhu wa arbaahu wa anna bihi wa ja'ala aaliyal firdawsi maskanahu wa maswaa imaam ibn isxaaq rahimahullah kon ginnaaw bi ñu ne wa usmaan ibn affan seydina usmaan ibn affan wa aws ibn thaabit ibn al munzir ak ku ñu naan seydina aws ñu gis léegi ibn thaabit du doomi thaabit thaabit du doomi munzir te mu bokkoon ci waa bani najjaar axaway ni mu def leen ñaari mbokk mu continue moom imaam ibn Isxaaq mu ne wa Talxatu bnu Ubaydillah wa Ka'b ibn Maalik axu bani Salamata axawayn mu ne wa Talxatu bnu Ubaydillah ak Talxa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam boole diggante Talxatu bnu Ubaydillah di Talxa ibnu Ubaydillah Euh, at-Taymi di imam Talha moom it boo fàttale ko waxoon nañ ne tarjumaam dañ koy bàyyi ba ghazwatu Uhud bis bu màgg boobu nga xam ne as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu di Seydina Abu Bakr saa bu ko fàttale ko woon nee na doon wax naan euh, zaaka yawmun kulluhu li Talha mu ne bu ma soona fàttale ko Uhud moom Siddiqul umma di Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu wa arda danaan zaaka Uhud bés la boo xamante ni lépp lépp Uhud li Talha lépp Talha ko moom mooy jàmbaar jam la mu fa def ci njàm ci njàmbaar gis ko def ni moom bariwul moo tax mu ne doon wax loolu moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu wa arda foofu nag lañ ne woon moo tax euh, tarjumaam ñu waxoon ne incha allah dañuy bàyyi ba nga xam ne bu ñu àggee ci ghazwatu Uhud euh, ñu def fa moom Seydina Talha ta mu bokk ci asharatul mubashirina bil ci fukki saxaaba yi gën a màgg gën mag ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Talha ibnu Ubaydillah radiyallahu taala anhu wa arda mu ne wa Kaab moom ak wa Kaab ibn Malik ak Kaab Seydina Kaab ibn Malik axoo bani Salama di mbokk waa banu Salima Salima maanaam Salama Salima waa banu Salima bokkoon ci waa Lamsaar mooy waa kër Seydina Jaabir te gisoon nañ ko ci bokkoon muy kan gisoon nañ Seydina Muaaz ci waa banu Salima ba mu leen doon jiite bu jullee ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam pare axu bani salima axaway ni moom Kaab ibn Malik ak Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhuma wa ardaahuma Seydina Kaab moom it dafa bokk ci ñi nga xam ne waxoon nañ ne seen tarjama dañ ko yéexe moom bakkañ euh, ghazwatu Tabuk te boo fàkkale ko lool ñu ngi ko waxoon bi nga xam ne ci lañ doon gis ñoom euh, al Bara ibn Ma'rur ci euh, bi nga xam ne ci la ñuy jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam aqaba bu mujj bi ba ñu jógee Madina xadiisam lañ gisoon bu gudd boobu la te wér te imaam ibn Isaaq bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ko soloo woon riwaayaam lañ gisoon mooy Kaab ibn Maalik bii moo ko soloo woon li tax nag duñ def tarjuma mooy boo ko defee léegi daanaka ndax ndax ndax ghazwatu presque boo demee ci sax yi euh, moom euh, Kaab ibn Maalik bii moo fa nettali mbir mi ak le fait que demul woon wa ala thalathati alladhina xullifu hatta idha daqat alayhim al ardu bima rahubat bi suratu tawba di wax boobu ñoom ñii la woon ñett ñi nga xam ne ñoom demuñu woon gazwatu Tabuk ndax tàngoor rek yooyu ñu toogoon naan di hésiter ba mujj demuñu ñooñu ñëwoon te naafiq yi ñu nga xam ne ñëwuñ ñëw wax yonent bi alayhi salaatu wasallam bi uti lay mu nangul leen seen lay kantaa ñi ci des kantaa ñi ci des moom nangulu leen ñooñu moom mii la woon ak ñeneen ñoom Hilaal ibn Umayya radiyallahu taala anhum wa ardaahum moo foofu la ñuy foofu ba ghazwatu Tabuk insha allah moom Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anhu wa arda kon Talha ibn Ubaydillah ghazwatu Uhud wa Ka'b ibn Malik moom ghazwatu Tabuk insha allah axu bani di mbokk waa bani Salima yonent bi alayhi salaatu wa def leen axawayni ñaari mbokk ñoom ñaar radiyallahu ta'ala wa ardaahuma moom imaam ibn Isaaq ba léegi kon muy continuer ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam boole def leen ay mbokk ñoom ñaar ngir gën tiise lien yi am an muhaajiruuna yi nga xam ne ñoo jóge uxrijoo dañ leen a génn min diyaarihim bi geyri xaqin ci loo xam ne nag kuffaaru Quraysh yi ñu leen poussé ba ngénn teguñu ko ci dara ci yoon expulsé leen dëkk bi génn leen ndax ay xoñoña la ci xoqatal def ak mbugal ah. ngir tiise lien diggante ñooñ ak ñi leen euh, euh, accueillir mu def lii kon ñeneen ñaar ñu mu boole te imaam ibn Isxaaq di ko cité ba léegi mu ne wa Saciid ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl wa Ubay ibn Ka'b axu Bani Najjaar axawayn Allahu akbar mu ne wa Saciid ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mu ne Saciid ibn Zayd di doomu ku ñuy wax Zayd ibn Amr ibn Nufayl loolu waxu la dara tur bii fàttewula fàtte fa fàtte fàtteli fat fàtteliwu la fàtteliwu la dara Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl aka ñoo ci yàgg ci moom baayam nii ah, moom lañ gisoon gisoon nañ ko dinañ ci ñëw léegi insha allah moom di Sa'id ibn Zayd wa Ubay ibn Ka'b di Ubay Seydina Ubay ibn Ka'b axu Bani Najjaar di mbokk waa Bani Najjaar al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar mu boole leen axaway ni def leen ay mbokk kon imaam Ibn Isxaaq nee nañu kan la def ay mbokk moom alayhi salaatu wassalaam ñeneen ñaar diggante Sa'iid ibn Zayd ak Ka'b ibn euh, Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala wa ardaa ñoom ñaar ñii ñépp nag gisaguñ yoon seen tarjuma insha ñu def ko léegi kon wa Sa'id ibn Zayd moom mu ngi tuddoon nan moom mooy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ibn Abdil Uzza ibn Riyah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib dàkkantalam ne woon abu awar mu bokkoon ci koju quraysh al adawi bokkoon ci waa banu adi nga xam ne moom mi mbokkukan la woon sayyiduna umar ibn al xattaab gisoon nañ ko muy amr zayd ibn amr euh, amr ibn nufayl euh, zayd ibn amr ibn nufayl jëlal nañu waxtu bu bari bi nga xam ne ci lañuy gis ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon dund ak moom tumuranke ca biir Quraysh laata suñu boroom di ko officialiser di ko yónni di ko officialiser yónnent gi ba mu woo waa ba nga xam ne ci la doon nëbbatu di dem ci xaaru Hira di fa def ay retrait retrait retrait spirituel foofu foofu noonu ba ñuy gis jamono jooju gisoon nañu Uss euh, ibn Sa'ida waaye gisoon nañu Waraqat ibn Nawfal waaye gisoon nañu kan Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom mooy baayu Sa'id mi di saxaabi bi màgg bi ñuy gis tey insha allahu taala moom waxoon nañ la ne kon baayam boo fàttale ko jarul ñuy waxaat ci mbiram moom mooy ki nga xam ne waa Quraysh liñ doon lekk doonu ko woon lekk buñ masoon a rendi doonu ko woon lekk ndax danañ doon wax naan man duma lekk ci li ngeen lekk ndax ashaatu xalaqaha Allah yéen gàtt bii ngeen rey ngir seen yàlla yi di ndëppëg yooyu mooy ci ñiy ndëpp nga xam dañ koy rey mooy dem bu ci hôtel bi rey ko fa ngir yàlla yi mu ne man duma lekk ci lool laa akulu min zabaihikum ndax lan ndax gàtt gàtt bi buur yàlla moo ko bind def ko màggal ko wam toll nii amu ngeen dara ngeen def delloowu ngeen ko njukkal mais ngeen koy rendil ngir ñi nga xam ne moom ngeen di bokkaale ak moom borom bi subhaanahu wa taala ma ci lekk gisoon nañ ne ba daje ga doon na gise tey yonente bi alayhi salaatu wa salaam doon ko wax tamit naan ko moom du lekk ci yii Euh, nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ñi di rey ala nusubi ci ngir seen yàlla yi moom Zayd ibn Amr ibn moo doon wax tamit naan waa Quraysh di waat naan maa ngi waat ci yàlla amul kenn ci yéen kuffaaru Quraysh ñi taawee bi yonent ci alayhi salaatu salaam wooteegul jotagul révélation ba ca xaaru Hitaa mu naan maa ngi waat ci yàlla man Zayd ibn Amr ibn amul kenn yéen ci waa Quraysh koo xam ne ku xëy nekk ci alxanafiya duy ne maam Ibrahim ku dul man alayhi salaatu wassalaam moom mooy bàyyu kii nag di Sa'id ibn Zayd ibn Amr Nufayl ah moom nag dafa nekkoon mbokk Seydina Omar ibn al-Khattab ndax Seydina Omar ibn al-Khattab Sa'id mii moo doon denc sëram di Fatima bint alxataab bi doomi alxataab waaye naka noonu Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Zayd ibn Amr ibn Nufayl bàytix la woon ci Seydina Omar ibn alxataab radiyallahu taala anhu ndax alxataab mi jur Seydina Omar frère la woon ci ah Zayd ibn Amr ibn Nufayl bii gisoon nañ jamono jooju que ne alxataab da ko doon sonal lool ba nga xamante ne dafa mettre au banc. faaleetul diine Quraysh yi naan day ut beneen diine di dem ba Sham ak yooyu da koo tere woon boole ko ay gone moom alxataab bi mag ngir mu bañatee dugg biir Makka ñu koy sonal moo tax moom bàyyi teex la bàyyi Sa'id bàyyi teex ci Seydina Umar ibn al ñoom ñoo bokkoon benn clan bu ñu bokkoon di waa moo tax nga gis al-Adawi al-Qurashi bokkoon ci koj googu xam nga moom euh, ci yenn riwaaya yi nga xam ne moom lañ gisoon euh, ci riwaaya yi wax ci dugg ci lislaamu Seydina Umar ibn al-Khattab benn bi moom mii la ñëwoon këram euh, déggoon Seydina Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu anhu wa arda doon jàng suuratu Taaha këram la woon moom Sa'id ibn Zayd ibn Abd ibn Nufayl moom mi nga xam ne moo dencoon sóoru Seydina Omar ba mu dajeeg an naxaam boo bële ne ko yow ana fu Nu'aym ibn eh, Mas'ud Nu'aym an-Nahham ne ko yow ana foo jëm yow Umar ibn al mu ne ko damay dem ngir rey Muhammad alayhi salaatu wa mu ne ko yaw daal yow daal eh, àddina wor na ana nan ngay demee di kii di faxas feneen te bàyyi sa biir kër mu ne ko sa ban kër mu ne ko sa doom sa doom sa sœur bi nga kii ak sa xatan gi nga xam sa ngor ñoom ñépp dugg nañ ci diine riwaaye boo gisoon nañ ko ba ñuy wax ci dañuy def tarjuma Seydina Omar li ci jëmoon nag loolu waxoon nañ ko là c'est pour préciser que ne këram la woon moom nii la Seydina Omar ibn al-Khattab ñëwoon mais nag bokkoon na ci ñi nga xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab da ko doon sonal di ko dóor dóor yu metti comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala solo ci jële ko ci moom moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne laqad ra'aytuni wa inna Umar la muthiqi ala al-islam wa oh la la muthiqi ala al-islam wa ukhta mu naan moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl boo demee ci kitaabu Manaqib al-Ansar diñ fa fekk wax ji islaamu Sa'id ibn Zayd diñ fa fekk ci saxiixu imaamul Buxaari moom Seydina Saïd rahmatullah alayhi radiyallahu anhu mu ne laqad ra'aytu nii gis naa sama bopp wa Umar Umar wa inna Umar te Umar la muusiqi dóor ma ba yeew ma yeew ma ma ne nem wa uxtahu ak sëram bi nga xam ne moo nekkoon sama soxna lan moo tax Seydina Umar doon leen yeew noonu ba mu dëgër alal islam ndax l'islam bi ñu nekkoon doon leen force ngir ñu génn l'islam moom bokk na ci njëkk euh, te boo fàttale ko ba ñuy def Seydina tarjama Seydina Abu Bakr radiyallahu xam nga bañ ko ba ko euh, euh, al-mal'un dóoree dóoree dóor yu metti ba xàmmeetuñu woon bakkan bekk ci xar kanam woon Euh, yaay ji ba mu ñëwee dana ko moom dafa maada fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa ba mu nee ci naaru comment ba gaay bañ koy toppatoo waa banu tey mu jël si ko menacé ne gis nga yow gis nga euh, Utba wallahi bu dara dikkalee Abu Bakr dinañ la rey yow dem yóbbu ko ñu toppatoo ko ba mu ximmali ba mu laajtee ba mu ximmale ko moom xoolul lu ko dal mu naan maza fa'ala rasulullah ana lan moo dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bañ may duma mu nga fa woon léegi eh, gisoon nañ ne yaay ji nga xam ne ummul xayri mi gëmagul woon moom yaay Seydina Abu Bakr dana ko woon demal eh, nga laaj eh, bo comme que xamoo li xew demal ci sëru Seydina Omar bii la ko doon wax muy Fatima bii bintul Xattaab dafa am ndàkkantal comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar waxoon ci al-Fath loolu amaana même personne bi la même ndaw si la mais dafa faatima lu tuddoon am ndàkkantal voilà léegi euh, kon mu ne man gis naa sama bopp man Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay ak sama soxna di frère di sœur moom Umar la muusiqi waat naa ne mu ngi ñu takk bañ ne nemm alal islaam yi ndax dañu gëm ci lislaam moom dafa bokk ci as-sabiquna al-awwalu ñu njëkk dugg ci lislaam la bokk laa ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam wootee bokk na ci ñu ko njëkk a moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr kon bi ñu gàddaayee jóge màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman daldi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom seydina said ibn zeyd ibn amr ibn nufayl moom euh, ci fekkewuloon badar ndax badar dafa demoon Shaam bi nga xamante ne dafa dem Sham xeex bi am ci diggante bi bi mu ñëwee après xeex bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxtaan ak moom waaye bi mu ñëwee dafa ñëw fekk xeex bi jeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu doon joxe butin de guerre yi jëlewoon Badar li mu bi ñi fekke woon loolu la ko sédd moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye ginnaaw boobu fekke na Uhud waaye fekke na e, xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp yépp yépp yépp yépp moom nag ah ay ngëneelam bokk na ci li nga xamante ne xadiis bi nga xam ne gisoon nañ ko kii e, bi ñuy gis ñoom Seydina Euh, az-Zubayr ibn al-Awwam ak Abdurrahman ibn Awf radiyallahu euh, euh, no Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah bi nga xam ne yonent bi alayhi dafa yéegoon ci kaw Hira muy montagne boobu kii ne ba mu fa yéegee Hira daal li yëngatu mu ne mu ne ko uskun xiraa mu ne ko xiraa noppil mooy dalal ndax nekkul sa kaw lu dul yonent aw siddiq ako siddiq muy seydna Abu Bakr aw shahid ak koo xamante ni martyr la xam nga cité woon naa la këne ki ne woon ci kaw moo doon seydna Abu Hurayra xadiisam la woon radiyallahu taala anhu wa arda mu ne te newoon na ci kaw montagne boobu keroog seydina abu bakrin seydina umar ibn al-Khattab waaye seydina usman naka noonu euh, seydina talha ak seydina zubayr waaye am na ci benn riwaay seydina ali ibn abi taalib comme niñ ko waxe woon ak seydina sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl muy moom nii nga xam ne euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl euh, kon mu bokk ci xar baa ni ci mayam yu mag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ñoom seedeel ci moom ne shahid min ash la bokk moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl waaye moom mii euh, bokk na ci manqabaam yi ba léegi euh, wax naa la ne bu euh, Badar rek la fekkewul mais yi nga xam ne ñoo ci tegu Uhud Xandaq Xudaybiya Xaybar ainsi de suite Xaybar Xudaybiya ainsi de suite Fathu Makka lépp lépp lépp lépp fekke na ko moom Seydina Euh, euh, euh, Sa'id ibn Zayd ibn Nufay waaye bokk na ci mayam yi bokk na moom mii mooy ki nga xam ne moo riwaaya xam nga da ngay dégg ñu naan al asharatul mubashirina bil janna diis saxaaba yooyu nga xam ne radiyallahu anhum ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégal ci àjjana moom lañ waxoon waxoon nañ ko ci jotaay bii weesu bi ñuy gis tarjuma az-Zubayr ibn al-Awwam Abu Bakr fil janna Omar fil janna Ousmane fil janna Ali fil janna Talha eh, Abu Ubayda Abu Ubayda Talha az-Zubayr Sa'd ibn Abi Waqqas ñooñu waaye moom nii mu Yonent bi alayhi salaatu salaam moom la tëj diis yooyu ne wa Sa'id ndax bi ko waxee dafa wax xadiis bi fekk mu ngi Kuufa. Eh, Euh, mu ne mu lim ñépp fukk yi ba mu des kenn mu ne moom dégg na yonent bi alayhi salaatu fekk am ñu bëggoon muy wax lu ñaaw ci saxaaba yooyu mu ne man ma dégg yonent bi alayhi salaatu ne Abu Bakr fil janna Omar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna az-Zubayr ibn al-Awwam fil janna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah fil janna Talha ibn Ubaydillah fil janna Abdurrahman ibn Awf fil janna mu toog xam nga dana diis gars yi di ko déglu ne ko mais mu ne bu leen neexee ma wax leen dixième bi ñu ne ko waxal mu ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa ne wa Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna mooy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mooy boppam fil janna yonent bi alayhi salaatu wa moom it moom moom mooy tëj diisee ño giis yooyu nga gis mu mujjee boppam bëggu ne bu ngeen bëggee ma wax leen diis mu ne ñii doon nekk ñoon ñu woote woo laa ilaha illa ñun moom waxu ñun kan la ci yonent mi alayhi salaatu wasallam ne ñun yow fil janna te ñoo gën a dalum xel te loolu moom jàpp ne malgré suñu moy yàlla gi ñuy moy yàlla saway ñun daal bañ nee sëriñ diwéy suñu sëriñ rek lu ñu neex defati te ñun fil janna di wër fil nag taalibe diw moom fil janna moom <laughs> coow lee bari bàyyi leen gaa yi ñu nekk ci julli yeeg koor yeeg asaka yu metti yi saraxa yu metti yi di sonal seen bopp di dem jàkkay sonal seen bopp ñun moom fil janna ba pare ndax taalibe sëriñ diw de waaw akbar xoolal koo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ko yow fil janna mais doon loon dox fu nekk naan man yonent mi nee na alayhi salaatu salaam fil janna maa nga ak janna xoolal bi mu demee ba war koo wax sax ta daa am li ko waral wax naa la ko mooy dañ daa dégg ñuy ŋàññi bëgg koo pousser mu ŋàññi kenn ci ñoom mu ne man man saa yu na say te ma dégg yonent ma lay saatu saatu ne ñii ñii mu wax neuf yi ne bu ngeen bëggee kenn ki bu leen neexee ma wax leen mooy bu leen neexul ma noppi ci ñu ne ko kan mu ne wa saa man mooy man miy wax ak yéen loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax gis kon moom Sa'id ibn Zayd euh, kon gis nga walillahi alhamdu wal def nañ tarjuma Seydina Ali moom lañ njëkk na Abu Bakrin Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas tegu ci Seydina Umar ibn al-Khattab après ñu def Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah après ñu def tarjuma Seydina Az-Zubayr ibn al-Awwam moom lañ def jotaay bii weesu ñu ngi nii di def Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl pourtant ñi ci des ak ab non Abdurrahman ibn Awf dama ko sute woon moom it def nañ ko avant ñuy def Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah wala après ñett ñu dese muy Seydina Talha mi wax sànk ne moom dañ koy bàyyi ba Uhud ak kan Seydina Uthman ibn Affan bi nga xam ne dañ ne dañuy bàyyi ba ghazwatu Tabuk ak kan Talha ibn Ubaydillah mi nga xam ne neen dañuy bàyyi ba Uhud moom laa sànni Seydina Talha ba Uhud Seydina Uthman ibn Affan mooy bu mujj Tabuk kon Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bokk ci fukk saxaaba yi dina màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nag xadiis euh, jëlee na ci yonent bi alayhi ay xadiis mais bariwul comme ay Seydina Omar ak ñooñu euh, bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne àddina moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl dafa. Euh, newoon ci xeexi yi xare yi participer ci xare yi jamono yooyu ci xilaafu seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xam ne nag ci la nekk medinatul munawwara ala saakin afdalu salaatu wasalaam ginnaaw xalif xilaafa euh, cousin wam bi di seydna umar ibn al-Khattab Euh, ak Seydina Ousmane jamonoy Seydina ak Seydina Ali radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ne newoon na Kuufa comme ni ma la ko waxe sànq ne fa la riwaaya xadiis boobu di wax ci juróomi euh, fukk yi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di bégal ajjana moo na Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhima di doomi Abdullah di doomi Seydina Ahmad ibn Hanbal boroom ngir neena na man damaa laaj sama baay di na Ahmad ibn Hanbal e, ci shahaada Seydina Abu Bakr ak Umar mooy seere gu leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seere àjjana mu ne ko naam loolu am na boo bëggee demal ilaa xadiisi Sa'id ibn Zayd demal nga sama doom doom sama demal nga xool xadiisu Zayd ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Euh, ginnaaw xilaafatul euh, xulafaaur rashidun yi dafa jóge Kuufa ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nekk jamonoy sayyiduna Muawiya ibn abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fekk madinatul munawwara jamono yooyu Marwan ibn al-Hakam moom moo fa newoon gouverneur moo fa toogaloon moo doon gouverneur de Médine toogal fa xalifa bi newoon Sham di Seydina Muawiya radiyallahu anhu am benn jigéen bu ñu naan Arwa bint Uwais daal di ñëw ci euh, Marwan comme mooy gouverneur bi te temps yooyu bu ñu nee gouverneur mooy yaay àtte tamit am ah. yaa yor justice bi lépp yaa ko yor différent bu am ci diggante nit ñi yaa koy defar mais yow yaay defar yoon yeeg ndox yeeg xool problème bi yaa koy rek mooy ni ñu xam ne administration ak ju lépp moo ko yor euh, ndaw si di arwa bi daal di ñëw ci gouverneur bi di Marwan euh, ne ko euh, Sa'id ibn Zayd de ibn Amr ibn Nufayl dafa jël sama suuf waaw mooy dafa jël sama suuf boole ko ci suufam te amu ci droit mooy dama xas ba xam nga loolu lañ naan ba mooy dafa jël sama suuf daal boole ko ci këram euh, dal di koy bu doon tey titre foncier ko ci këram te sama suuf da cee daa am lu ci jëm ah monsieur le gouverneur daal di woolu mm, euh, Saïd wax ko ne ko ah arwaade mii bint Uways mii de nee na danga koo tooñ ci suufam Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu ne ko ana kuntu axidu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam affaire bi jële ko kaw waaw waaw ñi nga xamante ne saxaaba yi nga xam ne buur yàlla moo seede ne dañoo wóor moo tax gisoon nañ ci introduction bañ defoon bi ñuy def tara ci tara jama saxaaba yi li nga xam ne moom la euh, euh, euh, alxaafir Allahu akbar Abu Zur'at ar-Razi waxoon ne ñoom képp ku leen di jéem a jam di leen jéem taqal yow yaa taq te yaa mérité ñu jam la ndax buur yàlla moo leen seedeel ak ak lan que ne ñoom ñu sell nañ buur yàlla mooy ki nga xam ne moo leen gërëm te nag buur yàlla du lan ba pare prendre leen témoin wa kuntum shuhada ngeen nekk ay ñi nga xam ne témoin ci yeneen xeet te buur yàlla dina jàpp témoin koo xam ne matu ko koo xam ne ay waxam bu waxee du lim wax du dëgg bu jëfee lim jëf du noonu wuteeg li muy wax da pare di defi tojaange kooku buur yàlla du jàpp ku mel noonu naan moom mooy sama teem te buur yàlla ku mu setal yaa set ku la bëgg a tilim tilim ku la bëgg a ñaawal ñaaw mais xoolal kooku ra ñoom ñi nga xam ne ñoom la suñu borom ne radiyallahu anhum wa radu an saxaaba yii de moom radiyallahu anhum man buur yàlla gërëm naa leen gërëm naa seen jëf gërëm naa leen wa radu an ñoom gërëm nañ pay gi leen yàlla fay à leur tête al ashratul mubashirina bil janna fukk ñi nga xam ne ñoom lañu bëggal ajjana loolu waxoon naa am na ñi mais lii ci benn jataay la te ñooñu gën a màgg ci saxaaba yi radiyallahu anhu mais ñooñu nekk ci kaw bokk ci ñoom Sa'id ibn Zayd as ndaw jóge fële ñëw devant la la la la la monsieur le le juge ne yow dangaa dangaa dangaa dangaa dangaa falsifier dangaa jël ci suufam boole ci sa bos allahu akbar moo tax gis nga tuuma tuuma moom jombul kenn buur yàlla buur yàlla mi nga xam ne mu bind ñépp nit ñaa koy tuumaal guddeeg bëccëg moo tax mu ne woon moom azza azza wa jal mu ne woon doomu aadama wi de saagana ma ŋàññ ma wala wa maa yanbaghi lahu te nag amul woon droit waru ko woon mu may saaga man yàlla di ma ŋàññ mu ne ndax mel ni lañ ne ko waa borom bi nan la la sa kan mooy tudd yàlla di saaga loolu moom ñoo xam nañ ko moom fii moom surtout Europe gii France moom gars yi dañuy daggal tudd jë saaga loolu nag kuffaar yi yéeféer yi bi ko def loolu lay sa bi gharib loolu du moo tumuraanke waaye lu tumuranke mooy ay jullit ay muhammadu ay aseyna ali ay ay abu bakrin ay isxaaq ay ay ay ñooñu ñu ñëw di toppandoo waa dëkk bi bay waxe ni ñuy waxe ñoom it expression yi buñ génnee muy taw ñu saaga suñu boroom ne doomu aadama bi saaga na ma ŋàññ na ma te warul mu saaga ma di ma ŋàññ ndax moom day saaga temps bi te man yàlla may temps bi pour yàlla moo fi def temps bi kon tey boo ñëwee saaga temps bi mooy ne à vrai ki ko fi def ngay saaga boo tuddee temps bi teg ci lu ñaaw mooy ki ko fi def nga saaga réellement ndax waaju waa waaju waaju tabaxu kër ba pare taxaw benn waay jóge fii ne mais kër gi rek saaga est-ce que bi la saaga noonu mooy ki ko fi def la saaga kon nag buur yàlla mi bind ñépp di suñu boroom moom ci boppam ñu ngi koy tuumaal bu dégg bëccëg tout le temps ñu tuumaal ko ne ko li nga def ci kaw suuf si doyul ration alimentation bi nekk ci kaw suuf ngir ñi fi dund doyul taw gisoon na suuratu suuratu Euh, euh, euh, fusilat mu ngi fa doon wax loolu ak takfuruuna billadhi xalaqa al arda as-samaa wal arda fi yawmayn wa taj'aluuna lahu andaadaa ndax da di weddi ki nga xamante ne nii buur yàlla mi nga xam ni moo bind al arda suuf si ci ñaari fan ba pare ngeen koy utal ay ndend di ko utal ñoo xamante ne ni ñoom ngeen di wax ne comme si ñoom dañoo am ci mbir yi dara mu defal leen lépp ci kaw suuf waaw akbar ngeen na ko yàlla daal saay li ñu fi def doy te kat dane woon wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha yàlla mi nga xam ne mooy moom mi def loolu bind suuf si ci ñaari fan ngeen koy utal ay nenn moom moomu de mooy rabbul alamin borom bindee fi waaye suuf si bind ko noonu rek bàyyi da cee def ay montagne ngir ñu gën koo dëgëral ba pare mu barkeel ci kaw suuf ku bàyyi gis ku nangoo bay tey innové nangoo sonn ci suuf si wallahi kenn du la yoral li ngay dund waaye nag bu ñépp croiser les les bras kenn bëggul a def dara fukk personne rek wala ñu néew deux pour cent wala vingt pour cent ci population bi di bay ñépp toog na ñoom ay bureau la ñuy occuper te fexewuñu moderniser seenu mbay dara duñu ko am ñuy jooytu émeute de la faim yi am ci dëkk bi comme 2008 ak yooyu te du jeex suñu boroom ne wa jaala fiyaa rawaasiya min fawqiha wa baaraka fiyaa buur yàlla moo barkeel suuf benn pepp nga ciy def benn pepp dugub mu jox la ñaata laaj ko baykatu siin saalum yeeg bawol yeeg kajoor ak ñooñ ak Casamance yi baykatu gerte yi xam nañ ne est-ce que be lañu saaku ba ñu jiwoon est-ce que tool bi ba tool ba ñoree nawet bi baax amuñ lu ëpp loolu fop mu ne wa baaraka fiiha ba pare wa qaddara fiiha aqwaataha gis nga wërsëgu waa suuf ñu ko dunde maam aadama alayhi salaatu wasalaam ba kiy mujjee dund buur yàlla nee na maa ko natt dara mànkiwu ci lool fii arbaati ayyaamin mu def ko ci ñeenti fan waaye sawaan lis-sa'ili yemale lépp nag ngir ñi nga xam ne ñooy ut di sàkku li nga xam ni mooy wërsëg ku dox rek ku mooy ku sonn rek jariñu ñàq jariñu li gaa yi naan ñàkk jariñu wolof naan ñàq jariñu buur yàlla ne sawaan lis-sa'ili ku ñàq rek jariñu waaw mais malgré loolu gars yi nee ko buur yàlla dañ fi def doyul il faut kon ñu planifier ndax yow sa avion bii di kaw suuf ñun avion doomu aadama bi moom xalaatuma jënd sama billet d'avion di xalaat naan boo fa duggee du ma am lu ma naan wala du lekk wala dina mat loolu benn bu doon Austra euh, dama jógee Japon di dem Brésil loolu du du traverser xelu kenn que ne ravitaillement bi ci biir avion bi des kenn du ko poser question mais nag du tuumaal yàlla ne ko mais kantaa yow nag borom yow li nga def ci sa li nga sa avion bii di kaw suuf nga xam ne ci lañuy ne ba kere ñuy dem yow mal xiyaam man waaw akbar kon moo tax tuuma yombul kenn borom bi bu dee moom lañu tuumaal moom bul xalaatati keneen kon Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Arwa ibn Uway bint Uways ñëw ne Marwan euh, aw euh, Saïd daa sàcc sama suuf daf maa njuuj njaaj ci sama suuf Saïd affaire bi jële ko kaw radiyallahu anhu mu ne ana ana kuntu axudu min ardiha shay'an man Saïd man dinaa jël ci suufu arwaan yi dara ginnaaw ba'da alladhi sami'tu min ginnaaw bi ma li nga xam ni moom laa dégg ci yonent bi alayhi salaatu wa wax sami'tuhu man maa ne boo assistant bi juge bi Marwaan a ngi taxaw Arwaa ngi taxaw booroo maa ngi taxaw mu ne man Sa'id maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne man axada shay'an min al ardi tuwiqahu ila sab'i aradin loolu xadiis bi imaam al Buxaari soloo na ko muttafaqun alayhi la waaw akbar c'est pas vrai Euh, bu dee ci riwaay imaam al Buxaari bi dane moom dafa dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni man zalama min al ardi shay'an min sab'i aradi man axada min al ardi shay'an ku jël ci suuf si suuf suuf suuf moo tax suuf lu garaaw la xam nga wax nañ ko fan yële am na jataay yi buñ ko fi parce que yow am nga ndombol tànk fenn rek ngay ngay ngay falsifier papier jàmbur yi muté ko sa tur def ko titre foncier ko ba tax ñi ko moomoon doon noon ko seeni maam ñàkk ndax yow pouvoir nga yor walla xam nga ko yor pouvoir ku la mën a defaral lool wala am nga alal yoo leen mën a jënde ngir ñu falsifier papier yi ba sa kër baax waaw akbar nga jël àqu jàmbur boole ko suufu jàmbur di jaay rek acte de vente rek ngay joxe jox kii jox kële jaay ku nekk kenn ñëw fekk kenn kiy tabax mu nga wane say këyit mu wane ay këyit te fekk yéen ñaar ñépp kenn baax la wëcc loolu moom aka bari ci wolof yi suñu dëkk Sénégal a bari yu njaaj ci wàllum suuf dégg nga fan yi ñuy wax aéroport suuf sa naka lañ mën a reculer mur naan dañoo reculer muru aéroport bi jaay foofu daa toj nañ eh, eh, eh, cité Tobago allahu nag alamu buur yàlla xam nu mu deme waaye pour wan la rek këni te loolu daanaka jëndkatu kër gu bees gu ne ñi ci mucc bariwul moy dee ñu yëkkati leen ndax fii ndeke ñi ko moomoon bañ koy jaay yëguñu ko ñeneen ñoo dëgëru fit ñëw jaay ko ci suuf nit ñi tabax ba taxaw ñu ñëw toj Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ne man radiyallahu anhu man dinaa tooñ radiyallahu anhu an abihi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo noon Zayd ibn Amr ibn Nufayl yub'athu umma wahda Allahu akbar yawmal qiyaam dañ koy dekkil moom moom ci boppam mooy seedeel na ko alayhi salaatu salaam que ne moom it bàyyam fekkewul bi ñuy yónni yonent bi alayhi salaatu salaam ndax wax nañ la ne waa Quraysh ñoo ko éliminé na araab yi boobu ñoo ko éliminé daal di koy assassiné ba mu leen sonale euh, moom aw xeet lay doon ak àllaaxira mooy dañ koy mu mat mat ki mu doon mu ne man dinaa jël suufu suufu man Zayd ibn am Sa'id ibn Zayd dinaa jël suufu kenn suufu ndaw si dara ginnaaw bi ma dégg Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne képp ku jël suufu su suuf si dara leen da dum ndaw ndaw tuwiqahu ila sab'i aradin wala tuwiqahu min sab'i aradin ci riwaayu imaam al-Buxaari rahimahullah tuwiqahu loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wute te tawwiqahu lan lay teg am nañu ne mooy ne dañ ko koy defal comme ak tawq mooy day tawqal xamaan mooy mooy muy collier mooy gis nga suuf soosu mu sàcc noonu xam nga suuf si tibaaxan la borom bi wax euh, mooy dañoo taqaloo juróom-ñaari suuf dañoo taqaloo pas ni asamaan yi def gis nga dépp fi mu sàcc noonu mooy day réper ba ca juróom-ñaari suuf lépp la ñuy jël yenn ko defal ko ko lu mel ni collier ni ko yenu ko nag doo ko koy yenu wallaahi sëkkkat yi xam nañ ci dara léeg lekk nga yenu paan paan jóge suuf géej temps nee gone xaw ma paan juróom ngay dem géej di yenu ji ngeen di yenu ji di indi ba mat paan nit kuy tabax wallaahi am na yoo xam ne boo ko yenoo buñ la koy teg ci sa bokk bi ngay toog ndax diisaay te kat du dara paan imaginer ñu jël depuis fi nga sàcc mooy suuf day dem ba ci suuf ba ci juróom-ñaareelu suuf loolu lépp lañuy jël yen la ne la aca yerul te xam nga koo xam ne yow tojakatu suuf nga woon Allahu akbar bàkkaar bu diis boo xam ne danga koy yen waaw waaye bokk na day tekki tamit kene tuuñaqawu min sabi aradin kene dañ koy xasaf comme ni defoon xaaru moo yàlla day def tremblement de terre gis nga nga dugg ci biir yow maa ko yaa dugg ci biir nga jëf ngay def ba ca juróom-ñaareelu suuf waaw akbar ndax lu garaaw li nga def waaye teg ko ci loos wi ne ko ak indi ko xam nga ne kooku du ko man am na ne gis nga doq gi lañuy tàllal ba mu mànd ñu daal di ko ci teg ak diisaan na yowmal xiyaam ku fa ñëw li borom bi ne waqat xaaba man xamala zulma wallahi yowmal xiyaam xaaba kuttus na toskare na ñàkk na xaaba perte na perte perte na man képp koo xam ne xamala keroog yenu ba zulman ak tooñ am nga tooñ boo yenu waale ñëw fekk nga tooñ kenn kooku moom mooy ci perte déggoon nañ ca xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba muy laaj al muflis manil muflis ana mooy ki perte ki ñu saisir saxaaba yi radiyallahu anhum ne ñun de al muflisu fii naa ki ñu saisir nangu ay mbiram ba deseetul dara ci ñun ne ni ñu ko xamee mooy kew man laa dirham lahu wala diinaar koo xam ne amul alal du ci argent du ci or amul dara léppam lañ jël mu ne déedéet al muflisu li am ba des ki perte tëgg ki ñu mooy ki nga xam ne dafa ñëw yawmal qiyaam indi julli yi mat na koor yi mat na zakat yi mat na jëf yu baax yi mat na waaye la qad zalama hada tooñ ne diw wala tooñ ne mbooloo sàngam tooñ na leen wa shatama hada mu saaga ñeneen ñenn ñi jël na seen suuf comme kii jël seen àq yoo xam ne ñoom la yeewoon ñu boole ko ci bosam wa shatama yoroon nag làmmeñ wu bonta ñaaw di ŋàññ ñi leen ayibal suba ngoon malgré julleen yooyu wa safakama dama hada tuur na dereetu ñeen ndax ay intérêt dox taxoon na mu mu mu mu mu mu mu commandité des meurtres wala mu am ñoo xam ne soit ci posonel la di def comme que yenn dëkk amul autopsie ñu jaare fa dal di rek ne waa génn na àddina ndeysaan dafa reer rek daal di kiy ndekete gaayee ko empoisonné ñii ñu assassiné leen jaare ko ci wàllu ay accident yoo xam ne c'est des accidents créés ba ko defee ñu ne waa ji dafa accidenté dee ndeke gaayee ko rey wa safaka dama haada ngir la ngir ay intérêt personnel am waaye wasafaka dama hada tuur deretu ñii gis nga kooku nee nag moom yonent mi alayhi salaatu salaam di wax saxaaba yi di ñu waxaale ñun ñépp ana ci perte dëgg mu ne waajooju agsi ak kooram yeeg yooyu waaye def na lii def ci ay njombee te tuuxi ñu jël ci julleem yooyu ak wooram yeeg zakaatam yooyu di joxe di fay ñi mu tooñ ndax àq yi kew ah non kenn du fa joxe alal walay doom du jariñ yawma laa yanfa'u maalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim ndax yawmal qiyaam du ay naan non yàlla kon bàyyi lu bind leen chèque si si man milliardaire laa woon euh, non pas de chèque pas de chèque y a pas de chèque chèque ndax bés la boo xam ne du jariñ maalun alal alal ji la mën a jariñ mooy ja nga xam ne da koo liggéeyoon ci kaw suuf nga dee mu lay fekk si mais dem ba foofu naan ma def ba sa doom yi tamit koo ci yaru fële defoon ci moom l'islam mu la doon ñaanal de toute façon ñëw ba foofu bëgg mu jariñ la non walla banun gone yi ay dooma ci yooyu du jariñ lu dul ko dikkal yàlla ci xol bu sell mooy xel xol boo xam ne dafa fees dell gëm yàlla gëm yonent yi alayhi salaatu wassalaam ak malaaka yi yu deux ak li nga xam ne xadar yooyu débal ak yooyu ah kon loolu la tooñ kii tour kii ñu jël yooyu yëpp du ay chèque jël sa yu baax yooyu sa sa saraxa yi dalaay sa naafile yi nga doon def sa dem jàkka yi ñu jël lépp jox ko gaay te gis nga boo gaay jeexalee yow sa yos yu baax jeexee te ñoom amagoo loo leen leen fay des dañuy jël ñoom seen lu bon di la ko sëf kon nag Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man zalama qayda shibrin shibr mooy lu toll ni shibr shibr mooy gis nga baaraamu déy bi ak baaraam bu ndaw mooy cinq baaraam yi cinq baaraam yi gis nga booy nat ak sa sa baaraam ni nga koy xaw a tàllale noonu teg comme booy def ay eh, di natt teg ci suuf jël tàllal sa loxo boo tàllalee sa loxo nii baaraam bi ngay teg pouce bi bi ngay teg non eh, mooy bu mag bi index xaw ma ngeen koy wax pouce bi mooy beneen bi ci tegu mais index bi bu mag bi nga commencé mooy bu mujj bu mag bi un deux trois quatre quatrième bi mooy cinquième beneen bi bu mujj bi ñaari mujj yi ñaari yi nga xam ñoo ci gën a gàtt boo tàllalee sa baaraam ne nii jël bi gën a gudd alwusta bi ci digg bi tàllal beneen bi nga xam ne mooy puus bi am looy natt loolu mooy xayda shibr mu ne ku sàcc ci suuf lu toll noonu tulqahu min ardi ah, min sa min min min des na ko sëf yeen ko ko waaw bii saa yu bàkkaar muy yenu kero mooy du sa moo tax bokk na ci kii ci firi que du du deñ day takkook moom comme ni nga xamante ne noonu la euh, euh, caq di takkook baatu comme mu nekk noonu la tooñ googu suuf soosu mu toje bàkkaar boobu di takkook moom allahu akbar yàlla nañu yàlla musal ci comme lim ne wa kullu insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqi nit ku ne gis nga say jëf yi téere jëf moom dañ koy def ci sa baat comme nii na moom gis nga diisaayu lool noonu lay mel comme tuwiqahu Seydina Sa'id mu ne man dinaa jël radiyallahu anhu naka laa jële suufu kii nii ginnaaw yi ma déggee man yonent bi alayhi salaatu wasallam wax lool ba pare bi mu waxee lool nag Marwan ne ko muy juge bi gouverneur bi ne ko laa as'aluka bayyinatan ba'da hada wat naa ne maa ngi wat ci yàlla ne dootuma la laaj preuve di gën à partir d'aujourd'hui amul kenn koy jotee teeg yow nga ñëw ma lay laaj preuve ndax ni mu gise mbir mi ni mu ko touché ak ni nga xam ne ku dëggoo nii mel nii ak xadiis bi mu wax ci yonent bi alayhi salaatu wa muy lu garaaw mu ne ko maa ngi wat ci yàlla ne man Marwan dootuma la laa ci di preuve bi diggante yow mais bu bàyyee woon noonu gaa itam ñu ne moom Iblis man na wax ñenn ci assistant yi ne waaye yow saa yi gis nga bum ñu rey laa wax ab xadiis la wax wax nu dëgg yonent mi alayhi salaatu salaam ma ko wax mais ba léegi ba léegi waxagul ba léegi waxagul clairement ne jël même bu dee ne wax na gravité bi waaye sawaay daal mu ne mu teg ci lii moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay ndax seytaane fu ne lay dikke jaam xam nga lii leer na bu yemoon fii rek moom jeex na mais mu mu teg ci leneen mu ne allahumma moom sa sayyidina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay allahumma e yow sama borom in kaanat kaaziba bu dee ndaw sii di Arwa bint Uways mii kaadiba aji kàcc la ci li muy wax leer na ko ni du dëgg ndax man na juum gis nga tamit ñaan booy ñaan tamit li amee solo ñëwul rek ne yàlla acay alal alal ko déedéet dane in kaanat kaadiba muy charte bu mu teg condition bu deene leer na ko ne li muy wax amul ba pare mu ñëw ne damaa jël suufam in kaanat kaziba bu nekkee dafa nekk koo xam ne li muy wax kàcc la